alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil raabi'i wal xamsiin ba'dal mi'atayn wa an abi hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut muttafaqun alayhi wa haadhal hadiisu sariihun fii annahu yanbaghii an laa yutakallama illaa idhaa kaana al-kalaamu xayran wa huwa alladhii dhaharat maslahatuhu wa mata shukka fi zuhuri almaslahati fala yutakallam qaala alimamu alshafiiy rahimahu allahu taala ida arada alkalaama facalayhi an yufakkira qabla kalaamihi fa in daharat almaslahatu takallam wa in shakka lam yatakallam hatta tadhharu hatta hatta tadhhar wallahu ta'ala a'lam kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëw ñun ci suñu xadis bi di premier xadis ci dix-sept xadis yi nga xam ne moom la indi ci buntu bi ci suñu jotaay bi ñu génn alhamdu wal minna ubbi woon nañ ko muy téere bu rëy kitaabul umuuril manhiyyi anhaa ñu ne woon ci chapitre bu njëkk bi di chapitre deux cent cinquante quatre garab wala buntu wala garab ci toolu nun ñi sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa al-jinaana al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum muy baabu tahriimil ghiibati wal amri bi hifdhi lisaan buntu bi wax xaraamal gu ñu xaraamaloon jiw ak eh, digle buñ digle ngay sàmm sa làmmiñ alhamdulillah ginnaaw li nga xam ne moom lañ mujj woon gis mooy li imaam doon wax naan i'lam annahu yanbaghi li kulli mukallafin an yahfaza lisaanahu an jamii'i al-kalaami illaa kalaaman zaharat fiihi al-maslaha wa mataa istawa al-kalaamu wa tarkuhu fi al-maslahati fa sunnatu al-imsaak anhu waaw wa mata stawa alkalaamu wa tarkahu ah, fi lmaslaha wala wa tarkuhu fi lmaslahati fa sunnatu alimsaak anhu illaa li annahu qad yanjaru alkalaam almubaax ilaa xaraamin aw makruuh wa zaalika kasiirun fi laada wassalaamatu laa yacdiluhaa shay walillaahi alhamdu walminna tey nag euh, ci lañ jeexaloon wàllu njëkk wi di alquran ak loolu ma ci tegoon tey ñu war a dugg ci xadis yi xadis bi mu njëkkee ne muy xadis mille cinq cent onze mu ne waan abi hurayra mu ngi jëlee ci saydina wa mawlana abu hurayra alxafidu ad-dawsi radiyallahu taala anhu mu ne an nabi muy jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam de nee na man kaana képp koo xam ne nekk nga yu'minu di dëgg-dëgg billaahi ci borom bi di allah di yàlla tabaaraka wa wal yawmil aaxir ak bés ba nga xam ne mooy bés bu mujj ba waaw kon nga ne di dajeek moom yawma tanaad yawma talaaq waaw yawma tuwalluuna mudbiriina maa lakum min allahi min aasim allah mu ne bu dee gëm na bés boobee gëm yàlla bee bés boobee na dina dajeeg moom fal yaqul xayra kooku bu ñëwee bay wax na wax yiwu tong waaw bu mu wax leneen leneen leneen leneen yiw kese waaw fal yaqul na wax yiw aw li yasmut wala mu noppi waaw bu yiw ga jeexee daal na téye bu gémmiñam waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi al imaam al Buxaari Muslim bokk nañ ko solo hadis bii romboon na hadis trois cent huit hmm, trois cent quatorze ak cent six waaw mooy bu mujj bu muy ñëw hadis biñ ko fiñ ko njëkkoon a gis trois cent huit moo noon baabu haqqil jaari wal bi foofu la gënoon a guddee na noon wa anhu muy Seydina Abu Hurayra la jële woon hadis yu bari radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falaa yu'zi jaarahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyaskut aw liyaskut voilà foofu noonu lañ ko gisoon voilà mais ñëwaatoon na hadis 314 voilà 314 chapitre 40 baabu birril waalidayni wa silatil arham wa anhu aydan radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut voilà yi mu indi yasmut bi ah, fi ñu génn mu indi lan aw yaskut ñoo bokk bi maanaa ñoo bokk lu ñuy tekk yaskut mooy noppi waaw mooy mooy ni miik rek waaw <laughs> waaw boo waxee lu baax daal ba noppi saa yu fa nekk nag di boyal salaamañ di wax leneen ndax leneen loo wax lu nekk yàq ko walla iyaazu billaah beneen bi mujj woon ñëw mu doon sept cent six hadith sept cent six mooy chapitre quatre-vingt-quatorze baabu kiraami dayf foofu ñëwoon na ci yeneen terme yu niroog yiñ jóge yi bokk ak bi ñu jóge léegi wa an abi hurayrata radiyallahu anhu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim dayfahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyasil rahimahu wa man kaana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut kon mu ngi nii ko xadis bi moo doon xadis numéro quinze ci al arba'iin an-Nawawi rahmatullahi ala al imaam an-Nawawi léegi rahmatullahi alayhi kon xadiis bi lépp luñ ci waroon wax waxoon nañ ko foofu bu njëkk bañ koy njëkk gis waaw moo tax tax yi jeeg yooyu yëpp duñ ci jaaraat xanaa yokkul imaam wax après ñu ñëw rek ci lëkkaale bi bi imaam ak suñu bunt mu ne woo hàddaal xadiis mu ne xadiis bii de sarixun dafa leer nañ laa wax fii annahu ci lan la leer këni yanbaghi daa yella li war allah yutakallama camsi di bañ di wax illa ida kaana al kalam nit ki mooy majhul siratul majhul la ko mooy ñu bañ di wax illaa lu dul ida kaana al kalaamu bu ndeem bu dee wax daa nekk xayran lu baax la te lu baax loolu waa loolu luñ koy xame mu ne la alladhi zaharat maslahatu mooy li nga xam ne liy feeñ ci wax ja li ci ëpp doole bu ma waxee wax joojee mooy mu yëwënal ak yëwënalam moo ëpp doole waaye mata shakka mata shukka foo xam ne nag ñu ngay sikki sàkka fi zuhuri maslahati te ne eh, wax jii ma est wax jii dina yëwénal est am na lu muy yëwénal est-ce que du indi ah, lu gën loo xam ne baaxut wala yu mel noonu mu ne falaa yu boobaa nag yow mooy awul yas foot nga noppi kon ak yow maslaha leerul te dominé waaw loolu nag lu jara ràññee la xanaa léeg-léeg nit danaan waa yow diw ba muy wax lii ñoom diwa nga foon waxuñ dara mais ñoom diw da xam lu tax waxuñ <laughs> des fois man nañoo wax imaginer benn waajoo xamante ne ni saay am njiitub dëkk la am réew waaw boo xam ne dafa rëy jullit la mais dafa rëy am doole di rayaat rek waaw képp koo xam ne xalaatoo ni moom comme ni xajaaj meloon rek waaw mooy loolu est-ce que da tout le da ngay soxla di wax saa su ne moo tax euh, kii euh, Seydina Abdallah ibn Mughaffal ba mu demee di wax ak moom mu koy jànni ñoom Seydina al-Hasan al-Basri naan ko luy wax ak kii ah yi nga xam ne nangam ak nangam mooy loolu la c'est pas le temps ngay wax waaw mais boobu moom il fallait mu wax parce que daa gisoon ne kii nag bon lii moom il faut mu wax ko ko voilà mu ngi noonu. moom leeroon na ci moom que ne maslaxa gi mu ëpp loolu la jàppoon waaw moo tax saxaaba woowu di Abdallah ibn Mughaffal dem wax ak moom voilà mooy yu mel noonu njiit bu mel noonu rëy autant voilà ñàkk ko yar te nga wax lenn loo xam ne ndax ngir defar la mu ray la ci wala yàqal la ci loo xamante ne loolu wax noppi walla nga xam ne boo waxee lim nar a indi moo gën a garaaw bu boobaa yi noppi loolu lañ lay wax ne. mu ne qaala al imaamu mu ne al imaamu Shaafi'i di Muhammad ibn Idris ah, mooy seen sëriñ bi <laughs> ah muy Idris di ah, ku yéeme ay mbir ash-Shaafi'i al-Muttalibi nga xamante ne moom ah, mooy Mutallib boobu juróon Ubaydillah Ubayda Ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib voilà kooku mooy mooy seen maam Muttalib boobu mooy seen maam moo tax moom ci foofu la bokke ak yonent bi alayhi salaatu salaam mooy après quoi xam nga moom eh, Muttalib eh, <laughs> frère u Hashim la woon mi jur Abdul Muttalib Abdul Muttalib ibn Hashim voilà moom foofu la bokk muy Muhammad ibn Idris ah ash-Shafi'i ci waa Quraysh la bokkoon kenn du ko laaj Muttalib moom <laughs> frère Hashim nga xam ne mu ngi gane àddina la cinquante ginnaaw gàddaay yonent ma lay saa saam ana bi ñoom al imaam Abu Hanifa génn àddina rahimahullah génn àddina deux cent quatre moom dafa gàttoon fan hmm, la amoon moom al imaam ash-Shafi'i mu màgg mi ngay dégg waaw nekk euh, ñetteelu imaam ci ñeenti ngir yi e kon imaamu ginnaaw imaam Abu Hanifa imaam Malik mi doon sëriñam tam jànge ci moom euh, moom mooy ñetteel ngiram mooy ñetteelu ngir waaye après al imaamu Ahmad mujj di taalibeem direct nga xamante moom moo njëkk a bind ci wàllu usul te ki mooy mbokku taalibeem ba di euh, Abdurrahman ibn Mahdi moo ko laajoon ngir mu bind ci mooy ki njëkk moo tax ñu naan moom mooy fondateur ilmu usulul fiqh waaw ba pare nekkoon xam-xam ci domaine yëpp voilà ay tafsir ay hadith ah ba pare juge yooyu yëpp euh, nekkoon koo xam ne tamit sha'ir <laughs> nekk ku mën kii waaw bari nag lum mu dugg ci réew yi bon dëgg la au début ci imaam Malik rek la newoon mais Malik génne àddina ci la commencé di wër daxala euh, Sham dugg fa nga xamante ne mooy Iraq Yaman voilà après mujj Misra voilà daal di euh, euh, mujj fi nga xam ne mooy Misra di Égypte kon radiyallahu ta'ala anhu moom nag mu ngi gane àddina Gaza mooy Gaza bi ñuy coow foofu moom Gaza wii la mooy Gaza la juddoo après ci la demee euh, Makka yaayam nag moo ko toppatoo voilà mokkal alquran moo ko yóbbu ci imaamu Malik waaw ngir mu daal di nekk koo xamante ne euh, moom lay euh, jële ci moom alal xam-xam bi nga xamante ne moom la jële ci moom dugg na Baghdad dugg na ku boo xamante ne hmm, euh, daje fa taalibe imam kii bi euh, kii euh, Abu Hanifa di Muhammad ibn al-Hasan ash-Shaybani kon nag mu ngi noonee al imaamu Shafi'i mooy njal jant njolloor kon deux cent quatre ci la génn àddina fële ca Misr voilà waaw akbar nga xam ne fala kii liñ al mazhabu aljadid foofale ndax lu bari da koo soppiwaat am yu mu gis foo xamante ne ndax boroom xam-xam mooy loolu wallahu taala alam wa radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bihi wa ja'ala al-jinana al-ula maskanahu wa ma'waahu léegi imam Shafi'i moomu di sëriñu ñoom imam an-Nawawi ñi di sëriñu mazhab bi mu ne qaala al imaamu Shaafi'i mu ne al imaamu Shaafi'i nee na idaa araada al kalaam nit ki bu bëggee wax fa alayhi war na ci moom an yatafakkara mu xalaat qabla kalaami laata muy wax waaw amul wax ba pare naan bon c'est que bàyyi ma woon xel ci li may wax xaw ma déedéet loolu ko am personnalité du waxe noonu bala ngaa ubbi sa làmmiñ di wax ubbi sa gémmiñ di wax mooy da ngaa war a xalaat. moo war a jiitu moom wax nañ la ko wee passé il faut sa langue mille fois avant de parler voilà Abdullah léegi fa ida zaharat til maslaha bu dee nag nit ki bu boobaa xalaat na ci li ñu bëgg a wax mu xool gis ni ah lii de nga wax ko nag mu ëpp doole moo ëpp njariñ te la njariñ gi ëpp te am na day yéwénal bu boobaa takkal la mën a wax waaye wa in shakka bu dee day sikki sàkka waaw bu dee day sikki sàkka lam yatakallam bu mu wax hatta ba kera tazhar mooy balan maslaha gi di gina feeñ ci moom voilà li mooy sagesse waaw moo tax wax baax na mais am na foo xam ne noppi dafay gën waaw noppi dafay gën waaw waaye nag ci luñ jooyal wax moom wax ju baax moo gën noppi waaw waaye yu mel nii nit ki nag boroom xam-xam bi ak ki yeewu mooy xool xam ne fii est-ce wax fi moo gën wala déet waaw ay ñëw naan bon man daal dama dëggu man boroom bi daal nee na yaa ayyuhallazina amanu waaw ittaqullaha wa kunu ma'as yow waa ñee ñi ñëw naan la loo xam ne def nga ko de yaa ko def yaa ko def mais xam nga ne boo ko waxee boo ñëwee naan ngir mu baal la boo ko waxee réellement leeral ko ko lool man na yàq seen diggante complètement te man na la cee man na la cee rey man na la cee def leneen mais boo ñëwee naan ko jéggal ma doo ñëw naan ko jéggal ma parce que maa defoon lii loolu loolu ak ñàkk xel la jaay jàpp nag sincérité non c'est pas sincérité waaw waaw non déedéet déedéet naan ko man daal am na loo xam ne moom àq bu ma la ameel boo ma ko mënee jéggal obligé woo bu dee ne yooyu jàpp nga ne lool mën na cee am bu boobaa dañ naan la bu ko ko wax de bu ko leeral waaw bu ko leeral waaw ñaan ko wax ko ci loo xam ne lu lu lu joyal lay doon mais bu dugg ci détail parce que boo duggee ci détail non seulement du la baal mais tamit mooy musiba yi mën a indi mën naa gën a garaw loolu yëpp daa am solo ñu bari nag ràññeewuñ loolu di jaay ne dañoo dëggu dañ leen a laaj il faut ñu wax non boo xamee ne man kii laaj na ma loo xam ne bu ma ko waxee bu ma ko tontoon ni mu demee waaw muy mën naa yàq lu bari bu boobaa nag du ma fen ah non waxuñu attention ah kenn nag waxu la nag nga créé ah waaw man nga ay wax yoo xam ne daal mais bon man je préfère ne pas répondre à ces voilà waaw eh, man damaa dogo waa waaw <laughs> ah, nguur boo xamante ne dañoo mën a tooñ waaw daal di nekk fi daal di tooñ benn waay yoo xamante ne di ko seet nag waaw ñu ñëw sa kër yow <coughs> xam nga fi mu nekk fi mu làqu ñu laaj la ne la diw waaw police yi ñëw yow diw xam nga fi mu ne mais doo ñëw naan bon man comme que dañ maa laaj waaye jolli dina amanu taqullaha wa ma ma'a saadiqin quoi waaw borom bi nee na yéen ñi gëm yàlla yokku leen ragal yàlla te ngeen bokk ci ñi nga xam ne di dañoo dëggu kon nag man dëgg rek laa wax si xam naa ko parce que bu ma leen waxul ne xam naa ko bu boobaa waxuma dëgg mais kan moo la obligé nga ne leen xam nga ko diw ana diw xane ah diw de seet leen ba xam xamoo fu ne ah waaw man de nii nii man man man man gisuma ko ah. voilà xam nga mooy man nga wax yoo wax yoo xam ne ñoom dañuy ciy jàppe ne yow da nga ne xamoo ko mais boo nee nii nii gisuma ko mooy instant bi gisoo ko man nga ci dégg loolu mooy du koy gisee bët voilà mais en tout nga def loo xam ne doo wax lu amul waaw mais quand boo ñëw di wax ne mu ngi fee waaw te am na nu muy demee sax bu boobaa sax nga goo xamee ne dañ koo nara a tooñ teg ko loo xamante ne nii ci tooñ la kii bu boobaa sax dañ lay may nga ne leen déedéet xaw ma ko waaw xaw ma ko bi xaw ma fu mu nekk parce que xamoon naa mu ngi foofu amaana bougé na voilà kooku day wax dëgg voilà mooy yooyu doo ñëw di di di di wax yooyu après teg ko ci man damaa dëggu voilà euh, c'est ça faut kon wax yi da ngay peser sa làmmiñ xool est-ce que masalaha koy baax kon xadis boobu kon gisoon nañ ko léegi lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy wax na lii te ci teg ci waxu imaam wax ji boo demee ci al azkaar yi indi na ko foofu moom imaam an-Nawawi rahimahullah lii ma toxale ci imaamam bi da al imaam ash-Shaafi'i rahimahullah léegi mooy suñu lëkkaale hadiis Seydina Abu Hurayra bi naan man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut mooy buntu bi di wax xaraamum jëw ak digle ñu garder suñu làmmiñ mooy hadiis bi dañuy digal ñu garder suñu làmmiñ ku gëm yàlla mooy lépp looy wax war nga ci seet yàlla war nga ci teet sa boroom waaye war nga xalaat bis ba ngay dajeeg sa boroom yow wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah fàttaliku bis boobu nga xam ne ci lañ leen di delloo fa yàlla waaw summa tuwaffa kullu nafsin ginnaaw gi bakkan bu nekk ñu daal di koy matal sëkk li mu jëf te kenn du leen tooñ te bés boobu noonu mooy bés ba ngay da yekk borom bii nga xam ne moom ngay suuraale booy wax war ngaa xalaat ne eh, lii may wax bés dina ñëw ñu rimeeg ko de <laughs> billaahi bés dina ñëw boroom bi bu ma suturaalul dina ko rimeekat ne ma acca la nga waxoon keroog kaay ñu seetaat ko waaw képp koo xamante ne wax nañ ko bii weesu natt nga say wax ci say jëf yu baax la ngay wax ak la ngay jëf say wax dina néew lool yàlla tere nag lu bon kon loolu mooy lëkkaat bi xadiis bi dañuy woo ci ñuy garder suñu làmmiñ buñ ñëwee bay wax fal yaqul xayran waaw da wax yiw bu yiw ja jeexee mooy nga noppi wala yiw jaa ngi fi mais yiw ji yiw la joo xamante ne bu ma ko waxee ah conséquence yi ma yi mu li mu mën a defar la muy yàq ëpp ah ma noppi bàyyi noonu kon wallahu taala alam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci hadis mille cinq cent douze mu ne wa an abi Musa radiyallahu taala anhu annahu qaala qultu ya rasul allah ayu lmuslimina afdal qaal man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muttafaqun alayhi kon alimamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ndil ñu xadis bi mu ne waan abi muusa mu ngi jële ci bàyyi muusa di al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne annahu qaal mu ne qultu waaw mu ne qultu man de nee naa ya rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayul muslimina afdal ana kan ci jullit ñi ban way wommatu moo gën kan moo gën a matle ak wommatum gu mu wommatul boroomam kan moo ci gën qaala yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko hmm? man salimal muslimuuna mooy ki nga xam ne mucc na way wommatu yi min lisaanihi ci ayu loxo euh, làmmiñam wayadi ak làpp ak ak ayu loxoom waaw du lor ab jullit ci wax yàlla tere ci lan ci ci wax wala ci jëf waaw waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi parce que lu tax parce que lu bari lu nit ñi lore hein mooy ci loxo ak làmmiñ parce que làmmiñ ay toog blessé am na yoon dañ ko mën des paroles blessantes rabaisser waate waaw ah, ak seen parole loo xam ne bu ñu ko waxee gaa yi sa waay day jaay yëpp di ko ree sa mujj mel ni ii ci biir nit ñi waaw mu dammat ko surtout bu dee ku ku ku làmmeñ wi neex la te waa ji mënu la wax waaw buy wax di bute ci làmmeñ yeeg yooyu waaw sa jàpp ko mel ni gladiateur yooyu tiim gaa yi <laughs> waa ji ñu war a euh, faat wal iyaadu billah parce li ëpp ci ñaawteef yi ci làmmeñ ak loxo lay jóge waaw waaw loxo moom di laal <laughs> waaw laal jooju moom moo lay yóbbu ci ruuj mooy far jëgg ñëw ak lépp bu dee loo xam ne coon lool ngay njëkke waaye di jël loo moomul kon loolu mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari ak al imaam muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo léegi xadiis bi bala ñu ñëw ci taxriij bi parce que xadiis bi dañu gisoon xadiis boo xamante ne même même terme yi la mooy même kàddu yi la waaye nag sauf que saxaaba bi ko nettali ñoom ak saxaaba ba ñu gisoon mu ko doon nettali bokkuñu ndax xadiis bi dañ ko gisoon xadiis bi nga xamante ne ci chapitre vingt-six baabu tahrimu zulmi wal amri bi raddil mazalim muy chapitre vingt-six foofu beneen saxaaba moo nettali woon xadiis bi muy Abdallah ibn Umar Abdallah ibn Amr moom dane woon waan Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man hajara maa nahaa Allahu anhu voilà moom nii la ko ëndee woon foofu almuslimu ki wommatu man mooy ki nga xam ne salima daal dinay mucc almuslimuuna way ngëm yàlla yi min lisaanihi ah ci li nga xam ne mooy ayu làmmiñam wa waaye ak ayu li nga xamante ne nii mooy. Euh, loxoom mu ne wal muhaajiru ki nga xamante ne euh, mooy euh, ki gàddaay man hajara ma naha allahu mooy ki nga xam ne moo gàddaay li yàlla tere loolu nag waxoon na mut mu ne woon muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari ko imam muslim ñoo ko bokk woon solo waxoon nañ la lool nag imam al bukhari moo ko solo woon noonu du yokk ci wal muhaajiru sinon imam muslim moom li eh, xadiisam bi loolu amu ci woon voilà mooy wal muhaajiru man hajara ma naha allahu anhu bokku ci woon gisoon nañ ko foofule mooy même mooyi la sauf que fii imaam al eh, kii abu muusa dane qultu maa wax dane man maa wax xam nga fële eh, kii bu dee riwaay imaamu muslim bi bañ koy gis taxrij bi boo fàttale ko ah, sayna abdallah kitaabul iman baabu bayaani tafaadulil islam tafaadulil islam boobu Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu dana woon annahu sami'a Abul Xayr ah, muy Marsad ibn Abdillah al-Yazani rahimahullah moo ne woon man dégg naa hmm, annahu sami'a Abdallah ibn Amr ibn al-As yaqul inna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul muslimina xayr qaal man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi waaw mooy dane daa am koo xamante ne benn waay boo xam ne dafa laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam ayul muslimiina xayr ana kan hmm? euh, mooy way ngëm yàlla yi ku ci gën <laughs> yeneen saa salaam ne ko man salimal muslimuuna ki nga xam ne mooy mucc na al muslimuuna way wommatu yi min yadihi ci loxoom ah mooy ay yi nga xam ne ñoo jóge ci min lisaanihi wa ci ay woy jóge ci làmmiñam ak ay way jóge ci loxoom xam nga foofu dane daa am ku laaj mais kooku laaj man a nekk Abdul muy Abu Musa mii ne man maa laaj ne qultu damaa wax ya rasulallah ayul muslimina afdal kan ci jul ndax xayr ak afdal ay synonyme lañ rek afdal ko ëpp ngëneel xayr ku gën mu tontu même tontu bi qaala man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi warax gis nga te imaamu muslim xam nga xadiis bi imaamu jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu moom itam daa solo même kaddu yi te imaamu muslim euh, rahimahullah rahmatan waasi'a bi ma dee xadiisu abdallah ibn amr biñ fàttali léegi ci kitaabul iimaan baabu bayaani tafaadulil islaam bu Seydina Jaabir la ci teg waaw Seydina Jaabir Abu Zubayr foofu moo ne Abu Zubayr Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahu Abu Zubayr rahimahullah moom moo ne sami'tu Jaabira mu ne dégg naa Jaabira yaqul Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram moom lañ gisoon keroog ci wàllu eh, baayam Karaamaatul Awliyaa radiyallahu anhum mu ne moom Seydina Jaabir mu ne dégg na ko yaqul sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-muslimu man salima al-muslimuuna min lisaanihi wa yadihi ginnaaw loolu mu teg ci xadis bii nag ñu nekk muy xadis Seydina Abu Muusa li nga xam ne moom la ñuy gis euh, li nga xam ne mooy son taxrij moom la ñuy gis son taxrij léegi bon taxrij bi kese la ñuy gis ak lëkkaale bi parce que lii moom waxoon nañ <coughs> ci hadis deux cent bu Seydina Mawlana eh, ki nga xamante ne moom lañ la wax léegi mooy Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kon mu ne hadis bii bu Seydina Abu Muusa bi radiyallahu anhu dane muttafaqun alayhi léegi nañu xool euh, est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo hmm. ñu xool loolu ñu hadis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon mu ne moo doon mooy xadiis eh, imaamul Nawawi imaam al-Waqi mu tudd eh, Muslim xadiis numéro quarante-deux la ko ci saxiix bi al imaamu non non imaamul Buxaari lañu njëkk non non <laughs> premièrement premièrement mooy est-ce que ñoom ñaar donc ñoo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu an-Nasaa'i solo na ko ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi ñi ñoo ko solo al imaamu al-Bukhari hadis numéro onze la ko mu ne haddathana kitaabul iimaan baabu ayyul islaam afdal mu ne haddathana Sa'iid ibn Yahya ibn Sa'iid al-Qurashi mu ne nettali suñu sëriñ di Sa'iid ibn Yahya ibn Sa'iid mooy ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya al-Qurashi al-Umawi Abu Usman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala génnaat na la deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi qala mu ne hadathana nettal nañu abi muy Sa'id ibn Yahya muy Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibn Sa'id ibn al-As Abu Ayyub al-Qurashi al-Umawi al-Kufi al-Baghdadi génnaat na cent quatorze génnaat na cent quatre-vingts du 94 rahmatullah alayhi mu ne hadathana Abu Burda ibn Abdillah ibn Abi Burda mu ne Abu Burda di sëtu Seydina Abu Musa bokkul ak doom ji Abu Burda di doomi Abdullah ibn Abi Burda mooy maamam ji tudd Abu Burda di doomi Abu Musa lañ ko tudde muy eh, al-Ash'ari al-Kufi génnaat na entre 140 ak 150 rahmatullah alayhi moom moo leen nettali an abi burda léegi moom mu jële ci maam bi mooy abu burda baayam mooy abdallah maamam di abu burda mooy abu burda jële ci maam bi giñ ko tudde muy abu burda muy abu burda kii nag mooy doomu sayna abu musa ibn abi musa al-ash'ari ñi ne xaaris la tuddoon ñi ne amir ibn abdillah hmm ñi ne doo dit bàyyi leen abu burda daal la tuddoon ah nekkoon yu al kufi al Euh, rahimahullahu ta'ala génna adna cent trois am na wuute an abi Musa mu jële ci baayam de Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar ibn Harb ibn Amir Abu Musa al-Ash'ari at-Tamimi al-Basri al-Kufi génna adna dañu wuute moom ci kii entre quarante-deux ba cinquante-trois wax la ginnaaw gàddaay yeneen saa saa ne ci la génna adna radiyallahu anhu annahu qaala qaalu gis nga imaam Nawawi imaam al-Bukhari moom nii la ko ne qaalu dañu wax ne ya rasulallah waaye ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ayul islaami afdal ban ci eh, eh, wommatu yi moo gën hmm? qaala mu ne man salima al ki nga xamante ne waaye moom watu yi dañoo mucc min lisaanihi ci ayu làmmiñam wa yadihi ak li nga xam ne mooy ayu loxoom mi la ko al imaamu al Buxaari yendi kanta al imaamu Muslim ibn al Hajjaj kitaabul iman wax nañ la ko sànq dara nga la xadis yooyu baabul imaani baabu bayaani tafaadulil islam mu ne wa haddathanii Sa'iid Yahya ibn Sa'iid mu ne nettali man dong imaam Muslim di Sa'iid ibn Yahya ibn Abi Sa'iid eh, moom lañ gis sànq mu ne Abu Usmaan imaamul Buxaari ci kan la ko jëlee ah imaamul Buxaari moom mii la Hmm? haddathana moom la wax Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id waaw kii imam Muslim ne haddathani nettali na man kefe Sa'id ibn Yahya même bi la mooy même sàlla imam Muslim bi mu koy nettali moom dong la imaamul Bukhari nag ñu bari lañu woon mu ne aluma qaala haddathani abi gis nañ càllale mooy la même càllale qaala mu ne haddathana Abu Burda ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa ibn Abi Burda radiyallahu anil jami' Abi Musa radiyallahu anhu qaal qultu voilà kaddu yi la imaam an-Nawawi indi ci Riyaad bi mu ne qultu nee ya rasulallahi yow ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ayyul islaami afdal ana ban ci yi moo gën qaala mu ne man ka nga xam ne salima mucc na al muslimuuna way wommatu yi min lisaanihi ci ayu làmmiñam wa yadihi ak ayu loxoom mu ne wa haddathanihi imam muslim tekki ne te nettali ma ko ibrahim ibn Sa'd al-Jawhari sama beneen sëriñ nettali na ma muy ibrahim ibn Sa'd al-Jawhari abu Ishaq ibn abi Uthman al-Baghdadi at-Tabari al-asl rahimahullah génn àddina génn àddina après les années cent soixante-dix génn àddina deux cent quarante-sept wuute nag ba am nañu ne sax deux cent cinquante-six ba foofu am nañu ko walla am na yeneen wallahu ta'ala a'lam mu ne qaala haddathana Abu Usama mu ne Abu Usama eh, eh keroog kii laa jaawale <laughs> ah, Abu Usama Hammad ibn Salama Hammad ibn Salama ah, ah Hammad ibn eh, Hammad ibn Zayd Salama ñoom bokkuñu ah waaw ah, ñoom laa jaawale keroog. <laughs> waaw xaw ma ndax yaa ngi koy fàttali ça me ça me rappelle bien voilà ndax euh, en fait Abu Usama Hammad ibn Usama dafa am moo nekk nii Abu Usama Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala al-Kufi gane àddina cent vingt et un génn àddina la deux cent un kii kenn la waaw moom mii kenn la léegi déglul mu am ki nga xamante ni mooy euh, Hammad ibn Zayd am na Hammad ibn Zayd voilà <laughs> moom nag Hammad ibn euh, Zayd bokkul ak kii bokkul ak kii ah bokkul ak Hammad ibn Usama kii mooy abu usama hammaad ibnu zayd beneen nit la rahimahullahu taala muy hammaad ibn zayd ibn dirham al azdi al jahdami abu ismail al basri al azraqu moom mii e, daa nekkoon koo xam ne hammaad ibn zayd mu ci saxiix yi voilà voilà léegi mu am xam nga am nga abu abu hammaad ibn zayd Hammaad ibnu Usaama ak Hammaad ibnu euh, Salama voilà <laughs> voilà Hammaad ibnu Salama muy Hammaad ibnu Salama moom moom moom itam bokkul ak kii ah voilà <laughs> Hammaad ibnu Salama <laughs> bokkul non bokkul ak kii ah. Hammaad ibn Salama ibn Dinar al-Basri Abu Salama alors que ñun suñu xadiis bi ki nekk mooy Abu Usaama Hammaad ibn Usaama kon am nga Hammaad ibn Salama Hammaad ibn Usaama ak Hammaad ibn Zayd voilà Abu Usaama mi moom moo génn àddina cent soixante-sept waaw moom nekk ki nga xamante ne ku dëgër la woon ci saabit moo ci gënoon a dëgër ci ñi jële ci ki nga xam ne mooy saabit ibn aslam al bunaniyu rahimahullahu taala rahmatan wasi'a te moom moo magoon euh, abu usama abu usama la juddu génnaam ne deux cent euh, deux cent voilà kon euh, ñooñu <laughs> voilà am na nag luñ doon wax ba xam Hamad ibn Salama Hamad ibn Salama euh, euh, naa moom laa jaawale woon ak Hamad bi Abu Usama wala muy Abu Usama wi voilà am na daal luñ doon wax parce que Hamad biñ tudd nii moo ma ko fàttali ne keroog am na daal luñ doon wax mais mais mais damay ragal ne dama cee juumoon voilà. waaw dama leen a jaawale woon wala eh, am na ndax bi ñëwee laa ne kii moom am na leen si doon wax keroog eh, ak xamaadu ibn Zayd parce que xamaadu ibn Zayd moo moo moo moo moo moo xaw a tolloog Hamad ibn Usaama mi mais moo ko mag fuuf xaw moom xaw nañoo eh, Hamad ibn Usaama cent vingt et un ba deux cent six kële Hamad ibn Euh, Salama moom génn àddina 167 Hammad ibn Zayd moom gane àddina 98 génn àddina 179 kii la gën a jegeel voilà 67 ba 79 moom mi Hammad ibn Zayd jamono mooy année imaam Maalik génn àddina ci la génn ma àddina rahmatullahi alayhi rahmatan euh, waasi'a <laughs> waaw waaw rahmatan wasi'a kon loolu lu am am solo ñoo ñooñu mooy léeg-léeg xamaad yi xamaad yi quoi xamaad yi voilà loolu al mu'talif wal mukhtalif ci dañ koy soxla waaw waaw pour li ma daloon <laughs> waaw mu ngi noonee kon wallahu taala alam kon buñ ñëwaatee voilà ci suñu xam abu usama ki abu usama hamad ibn usama ah, gane àddina cent vingt et un génn àddina la deux cent rahimahullah nekkoon euh, mawla hashim al-kufi rahmatullahi alayhi wa qala haddathani burayd ibn abdillah moom na gi sànq al-isnad muy surtout imam Abu Musa Abdullah qaala foofu mu ne su'ila laaj nees la wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayyul muslimina afdal fa dhakara mithla kon nii la ko kan imaamu muslim moom daal di indi mooy kàddu yi imaam al-Hafiz an-Nawawi indi ci Riyad bi léegi nag mu des lëkkaale bi ndax li biir mook hadis biñ la wax cinq deux cent onze même bu dee saxaaba yi bokkuñ mais texte bi benn la voilà bu Seydina Jaabir bi gis nañ ko fat wax nañ ko léegi léegi kon mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax xaraamal gu ñu xaraamal jiw ak sa digle guñ digle ngay wattu sa làmmiñ nañ naan fii côté wattu làmmiñ bi la ba léegi waaw ayul muslimiina afdal ban ci julli yi ñoo gën mu ne ka nga xam ne dafa mucc waaw waaw al muslimuuna way ngëm yàlla yi min lisaanihi dañoo mucc ci ay làmmiñam wayadi ak li nga xamante ne mooy ayu ah li nga xam ne mooy loxoom waaw mu ngi noonu ah làmmiñ gi nag c'est pas wax kese de mbëllee waate waxoon nañ la ko <laughs> waaw ak lépp loo xamante ne lekk lu tamit da duggaaleer te loolu nañ ko gën gis ci xadiis bi ci tegu waaw lekk alalu jàmbur ah saa yu làmmeñ la di <laughs> gémmeñ gi waaye fii surtout wax ji lay wax mbëllee waate waaw waaw xam sa làmmeñ nga koy defe waaw yaa ko tooñ ba pare mbëllee ko xam nga ne tooñ boobu yàq nga affaire yi mooy kooku muccul ci sa ayu làmmeñam bu dee waxoo <laughs> waaw yooyu nañ ko moytu wallahu taala alam kon di préserver surtout làmmiñ yi kon xam naa ci kaw nii dañuy yem bii di ñëw ñu gis hadis mille cinq cent treize soogoon naan dañ ko mën a jël mais damay ragal ne boo ko jëlee moom dañ bàyyi bii di ñëw rek inshaa allahu taala mooy hadisu abul abbas sahl ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu taala taala a'lam wasala allah wasallam ala nabiyina mohammadin ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin